ñëwoon nañu ba àggoon ci masalatul xitaan muy masala miy wax ci wàllu xarfal gisoon nañ ne ñaari avis ci amoon muy avis shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ñu ne woon dafa farata la ci liñ joyal ñoom nag <coughs> gisoon nañ seeni dalil ak waa jumhur ñi ne du farata dañ koo sopp sunna la gisoon nañ ne incha allahu li gënoon a mooy waxu waa jumhur ndax dalil buy waral loolu moo amul bu wér comme que dalil amul nag bu wér <coughs> waa jumhur xadiisu imaam ibn abdullah ibn abbas mawquufan bi nga xam ne imaam al bayhaqi rahmatullah yi dane woon mawquuf bi mu wér loolu day appuyer seen avis léegi nag gét ginnaaw bi gisee loolu leen na ci desoon mooy ana kañ kañ lañuy man waxtu wan jamono lañu war a xarafal ba léegi <coughs> boo fàttale ko ñu ngi doon gis bi ñuy traité masala bale li imaam al-Hafiz na Hajar waxoon ci al waaye lépp du <clears throat> yenn yi boo demee doo ko fekk ci Fathul Bari mais ak global moom li waxoon surtout dalilu Shafi'i yi ci moom lañ ne ak yenn ton tontu yi foofu la ne woon mais yeneen am na dalil yoo xam ne newul ci Fathul Bari imaam al-Hafiz andiwu ko foofule waaye nu mu ci man di demee mooy ne li ginoon dëgër mooy waxu waa jumhur léegi bu ñu xamee lool ba léegi moom imaam alxaafiz ibn xajar di continuer ci fi ñu waxoon ana kañ la mu ne waxtu waxtulifa fi lwaqti alladi yushracu fiihi alxitaan mu ne nag boroom xam-xam yi raxmatullah aley wute nañu ana kañ ban jamono lañu war a xarfal lañu yoonal xarfal mu ne imaam almaawardi ne lahu waqtaani waqtu wujubin wa waqtu istihbaab mu ne waxtu la ñaari waxtu la am muy waxtu woo xam ne ci lay ware ak waxtu woo xam ne dañu ko cee sopp mu ne waxtu wi nga xamante ne ci lay ware mooy boo xam ne nit ki dafa nekk koo xam ne majeur la waaye bi nga xam ne dañ koy sopp mooy avant muy nekk majeur te lool c'est raisonnable ndax nit ki <coughs> fekk majeurul mooy ne moom bokkul ci ñi nga xam ne dañu leena toog bu jëf mooy duñu mukallaf mu ne ba léegi moom imaam al-Mawardi wal ixtiyaaru fil yawmi as min ba'dil wilaada mu ne li ñu tànn nag ci kañ la mooy ginnaaw bi ñu xamee ne dafa am kon waxtu woo xam ne comme que ñoom ndax imaam al-Mawardi wax naa la Shafi'i la rahmatullah alayhi comme que ñoom ñooy ñu ne farata la ñoom ñu ne fi muy nekkee ndax nit ki fekk nekkagul mukallaf dañ koy sopp mu ñu def ko mooy laata muy nekk mukallaf bu xasee nekk mukallaf nag day nekk farata ci moom léegi mu ne liñ ci tànn mooy sixième jour ginnaaw bu nit ki juddoo septième non septième jour bi waqiila mu ne am nañu ne <clears throat> am nañu ne min yawmil wilaada bés bi nga xam ne ci la juddoo ca lañ koy xarafale fa in uxira fa fil arbaina yawman bu ñu ko yéexee na xaar ba quarante jours mu ne fa in uxira fa fi sanati saabia mu ne nag bu dee ne dafa dañ koo yéexe nañu xaar kon ba septième année bi bu amee sept xale bi mu ne fa in balaga wa kaana nadwan naxiifan yuclamu min xaalihi annahu ida xtatana telef saqata alwujub mu ne waaye euh, bu dee ne nag dafa nekk koo xam ne mooy ku wo koo xam ne ak moom physique dafa nekk koo xam ne dafa faible koo xam ne dafa faible te jàpp yaakaar nañu ne te xam nañu en tout cas am nañu lu ëpp suñu njortu ko ne kii bu ñu ko xaral falee ak ni yaramam yu nooyeeg ni mu mel même bu dee mag la man na faj moom man na fa jaare faatu mu ne waa ah, bu boobaa nag kon nag dootul nekk farata ci kooku mu ne wa yustahabbu an laa yu axara an waqtil istixbaabi illa li udr mu ne nag sopp nañu ñu bañ koo yéexe ci wax bi jamono ji nga xam ne mooy jamono ji nga xam ne dañ koo sopp mooy bu nit ki nekkee xale laata muy nekk majeur lu dul ci ngànt burul loolu euh, na ko def bu nekkee gone mooy jamono laata muy nekk majeur euh, am na bon <coughs> lool ci ci ci ba léegi ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim am nañu ne ku mel ni comme ni mu ko tudde moom ma al-Hafiz mu ne al-Qadi Husayn kene annahu la yajuzu an yaxtatina as-sabiyyu hatta yasira ibnu ashra sinin li annahu hiina idin yawma yawma darabahu daraba yawmu darbihi ala tarki salaat voilà mu ne moom alqaadi Xuseyn que ne warul ñuy xarfal xale bi xarf xale bi di xarfal lu dul mu am dix ndax dix ans mooy bés bi nga mooy bu ko amee ci lañ koy bu bañee julli nag ci lañ koy dumaa ci jamono jooj nag kon ci lañ ko war a mën a tege loo xam ne day metti ndax xitaan ak dóor loolu lañ bokk même bu dee imaam an-Nawawi ci sharhul Muhazzab moom rahmatullah alayhi avis bi moom bon dëgërul ko dara dara dara mu ne ba léegi imaam al-Haramayni rahmatullah alayhi dane laa yajibu qabla al-bulugh voilà mooy li ñu waxoon sànk rek que warul avant muy majeur ndax gone laysa min ahlil ibaada al muta'alliqa bil badan fa kayfa min al alam mu ne ndax xale bokkul ci ñi nga xam ne ñooy way jaamu yàlla yi ñi nga xam dañ leen a togg jëf ñu war a jaamu yàlla yi nga xam ne dañuy concerné dañuy lëkkaloo ak yaram wi léegi naka lay mujj kon naka lay nekkee bu dee affaire u metti la ah kanta <coughs> am na yeneen lu wax euh, kii imaam al al abul faraj as-saraxsi raxmatullah alayhi mu ne fii xitaani sabiyi wa huwa saghirun maslaxa min jihati an al jilda ba'da tamyizi yaghludu wa yaxshin wa yuxshin faman thamma famin famin thamma famin thamma jawaza al a'immatu al xitaana qabla dhalik a ah, mu ne ci xarfal xale bu nekkee gone dafa am maslaxa mooy maslaxa la moo ci nekk ci côté ba nga xam ne yaramu mooy der bi bu dee xale bi dafa commencé di ràññee day nekk loo xam ne lu dëgër la du bokk ak bu nooyee bu nekkee xale moo tax loolu expérience ñi nga xam ne dañuy xarafal xale ni muy gaaw a euh, cicatriser wu bokkul ak bu dee mag la voilà mu ne lool moo tax euh, aima yi di imaam yi daal di ndax yaxshinu voilà yaghlizu wa yaxshinu waaw aljild mu ne fa man fa fa min sàmmal foofu lool nag moo tax imaam yi daal di euh, yoonal ñuy def xitaan avant loolu avant waxtu tamyiz waaye xam nga gone dafa am façon gone yoo xam ne dafa ndax gone du ne rek nekkul mukallaf ak bi mu ko nekkee xale mën naa nekk am tamyiz te nekkagul mukallaf voilà xale day am tamyiz mën a ràññee mais du mu àggagul mukallaf loolu ñaari mbir la yu bokkul kanta imaam Maalik moom mu ne wa qaala Maalikun imaam Maalik moom dane sopp nañ ko mooy xarfal bu dee ne xale bi day Euh, euh, euh, mooy dafa commencé di ñàkk ay mooy buy foq bëñ yi mooy bu ko amee ba commencé xam nga lool nit dangay am ay bëñ après mu commencé di deñ am yuy deñ dañuy saxaat comme yooyu mu ne bu buñ àggee ci loolu te mooy abu peu près vers six ans sept jàpp sept ans wala yu jeglu ko jege lool ci lañ koy yoonal imaam Maalik nag moom da doon bañ ci septième année ci kii bi ñoom <clears throat> tudd septième jour bi septième jour bi da ko doon bañ voilà ndax da doon wax ne moom dafa jàppoon ne loolu ci jëfu kii la yahuud yi la moom da ko doon comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn al toxalee ci imaam Maalik ak avant moom imaam al Basri dañ doon sip ku xarfal sa doom bu amee mooy septième jour bi ndax nee na lool ci dañ doon wax ne loolu ci jëfu yahuud yi la léegi waaye sauf que am na xadiis buy wax loolu muy xadiis boo xam ne imaam at-Tabarani moo ko solo ca ci al awsat mu jëla ko ci seydna Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dane sab'un min as-sunnati fi as yi juróom-ñaare gi yoo xam ne sunna la lu ñu war a doxal la sunna yonent mi aleyhi salaatu salaam yoo xam ne moom lañu war a defal gone mu ne yu sàmmaa dañ koy tudde jox ko tur fi saabi'i ci juróom-ñaareelu bu juddoo ba juróom-ñaareelu fan wa yuxtan ñu daal di koy xarfal xam nga kon ci juróom-ñaareelu fan bi la wax mooy septième jour bi waaye suuf ko xadis boobu dafa wérul voilà loolu mooy xadis boobu <clears throat> dafa dafa wérul te waaye am na beneen xadis boo xamante ne tamit lu mel noonu lay wax mooy xadis bi nga xam ne abu sheikh rahmatullah alayhi moo ko solo ci yoonu alwalid ibnu muslim mu jëla ko ci zuhayr ibnu muhammadin moom mu jëla ko ci ibnul munkadir muhammad Euh, Zuhair ibn Muhammad mu jëla ko ci Ibnul Munkadir walla keneen bokk mu jëla ko ci Seydina Jaabir kene yonent bi alayhi salaatu salaam xatana xasanan wa xusaynan li sab'ati ayyaam léegi mu ne kene yonent Seydina Jaabir ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xarafal Seydina al Xasan ak Seydina al Xusayn di ku nekk ci ñoom ba nga amee si sept jours Euh, al-Walid Muslim rahmatullah alayhi mi nekk ci càllale bi mu ne fa sa'altu Malikan ma laaj imaam Malik laaj ko affaire bi ne ko bon xadiis bi nag mu ne laa adri man moom xaw ma ko mooy xaw ma ci dara <laughs> waaye gis nga gis nga <laughs> imaam Malik mi jaay jóge fu nekk li jàngi seex waaw <laughs> mais boo ko laajee xamul danaan la xaw ma de xam nga naan waaye yow eh, imaam Maalik imaam bu toll ni moom war naa xam yii xamu ko li mu wax loolu la nekkul ne day bañ a tontu non da koo xamul nee na man xaw ma ko voilà léeg-léeg nag boroom bi xaw ko mooy bu du ne mu dégg waaye jotu ci woon a bàyyi xel te ak wéram xamu ko moo tax la xaw ma <laughs> imaam Maalik nee na ma ma laaj ko mu ne ma mu ne ma mu ne ma laa adri voilà xaw ma de ba pare nee na mu daal di ko ciy tegal moom al al al al Walid Muslim imaam Maalik tegal ko ci ne ko walaakinal xitaana tuhra fa kullamaa qaddamahaa kaana ahabba ilayya mu ne waaye man moom xaw ma waaye li li ma xam daal mooy ne xarfal moom ak ak cet la ak laab la saa bu ñu ko gaawee def loolu de moom moo gën a sopp ci man moom laa gën a sopp man Maalik ibn Anas boroom giir bi rahmatullah aley eh, moo tax loolu la imaamu naa Maalik doon wax léegi <laughs> même imaam kii pour dëgëral affaire u septième jour boobu imaam al Bayhaqi solo na ci xadiis Seydina Jaabir naka noonu yo soloo na ci yoonu Muusa ibn Ali mu jële ko ci baayam mu ne seydna Ibrahim aleyhi salaatu wassalaam mu ngi xarfal seydna Isaaq fekk mu ngi am sept jours bi mu amee une semaine ah kantaak yi euh, imaam imaam imaam Ahmad nag imaam Ahmad moom affaire bi da cee kii quoi ndax moom dane moom comme que jëlewu ci dara mooy amu ci sunna euh, imaam Ahmad nag day xam moom yooyu <laughs> mooy des fois bu ne waxee lool mooy amu ci loo xam ne ci lu mu jële ci yonent ma lay saab saab walla saxaaba léeg-léeg mu dégg boroom xam-xam di wax leen mais du ne li mu wax amul de bu mu ngi koy a dégg walla comme que amu ci daal loo xam ne man na cee wéeru danaan moom day def waqf euh, tawqi daw tawqiif waaw moo tax imaamu Ahmad ibn Hanbal moom par exemple prononcé wul ci ne bon heure bii la wala lii la moom daal ndax affaire bi amul moom jotewu ci dara quoi euh, ndax dane man lam asma fihi shay'an dégguma ci dara dégguma ci dara léegi kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci côté boobu waaye nag euh, amaana amaana li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy li imaam Maalik wax mooy li mu wax al Muslim rahmatullah alayhi ne daal affaire bi moom daal jëlawu ci dara waaye daal lenn daal la mooy saa bu ñu ko teelee def mooy li nga xam ne mooy moo ko gënal voilà mooy lu ñu ko teel a defee rek ah moom moo ko gënal loolu amaana lool mooy li gën a dëgër ndax euh, euh, yiñ la wax di wax sept jours yooyu ñoom wéruñu de amul benn ci xadiis bu ci wér mais daal nu mu gën a teele bu dee nag def ko boobu dina tax euh, maslaxa yiñ ci ut dina ci am ah loolu it baax na loolu baax na ndax euh, euh, bon que ne juif nga koy def kese tamit buñ ko dañ koy kii mooy dëgg la ndax sharia dafa bari lu yonent ma lay saab saab naan xaaliful yahuda wa nasaara mais loolu mooy ci loo xamante ne nii texte da cay ñëw bu texte ñëwul muy yonent mi alei saatu salaam waxu ci dara gisuñ ci alxuraan mooy mënuñu ne comme que juif yi koy def kese nañu basé wu ci loolu dëgg la man na nekk loo xam ne ñoom comme li wax que ne dañ koy teg mu nekk benn loo xam ne dañ koy samp ñu mën ci xiyaase yeneen yi mais loolu day ubbi bunt day ubbi mbir mi day da koy yaatal du trop buñ demewee ci noonu day yaatu du trop moo tax yi nga xamante ne ni sharia moo ñu wax xaaliful yahuda wan nasaara foofu nu xaalifuhum insha waaye bu dee ne teg si ñëwu ci ñoom ñu koy def te dara terewu ko fii nii ci suñu sharia bi mooy képp ku ne bon man damay jël ci aslu boobu mooy xaaliful yahuda wan nasaara ah kooku it mënoo ko wax dara mooy lahu waj voilà waxam boobu am na fu mu mën a wéeru waaye ki ne man it non dama koy def parce que euh, amul dara lu koy tere rien que ñoom ñu koy def rek ndax ñoom bari na ñuy def yoo xam ne duñ ne ñoom ñoo koy def dañ koy xaraamal ñun voilà que yenn yi nga xam ne yahuud yi dañ koy def comme ñoom ni ñuy xarfale par exemple tekkuwul na ñoom ñu ngi def xarfal euh, ñun dañ koy kii ndax loolu dañ koy bàyyi mais ndax loolu yeneen ma lay sax sax di cee ñëw voilà. loolu tamit lu jara xam la mais ku ku mooy ci aslu bële tax nga wax lool mais amaana li gina a mooy waxu imaam Maalik bu bi mu wax al Walid ibn Muslim bi mu ne ko man xaw ma ci dara xadiis bi ma wax ni xaw ma ci dara waaye daal lu mu gën a ndax mbir mi ak laab la nu mu gina a gaawe daal ñoom lañ ko gën a soppe amaana loolu mooy li nga xamante ne mooy lii gën a dëgër wallahu ta'ala